A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah <coughs> wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah, ammaa ba'd. Fayaquulu ash-shaykhu Ahmadul Xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim. fi qasidatihi masaliku aljinaan fi fadli fi jamci maa faraqahu daymaani radiyallahu taala anhuma fi almuqaddima wadum ala alladi alayhi tathbutu law jaaka almawtu kama qad sabatu mu ne waddum ginnaaw bi mu la waxee ne deel ngar dajjoo yi nga xam ne xaw naa tar ci yow loolu mooy lan ko moom lañ gisoon bi weesu mooy booy jàng diw di xam-xam te yàlla tax bul foog ne lépp nooflaay la déedéet day metti metti goog bu yaboo nga xaar ko ci ndax moo ànd tumuranke li al imaamu doon wax waaw wéet gi xurba di nga wéet uzla nekk ci biir ville bi di wut xam-xam nekk ba pare nekk ku wéet parce que manoo fi xumb yépp nga fay ne sinon doo xam dara waaw waaw te da ngay nekk koo xamante ne nii <coughs> yooyu fokk nga ànd ak moom ba pare mën a dal mën a muñ waaw léegi nag yow bu dee lu lu ngi nga ne loolu daa diis naa ba mu ne déedéet taxool ak li nga xam ne moo diis bu boobaa ci yow ci wut xam-xam ak doxal xam-xam ndax jëf xam ba pare benn mbir la de te yàlla tax mais boo koy jëfee. dina am ay diis diis dina am ñu la la doo ko fi defee waaye sa bakkan bi nekk bay na jan bayka sa diggante mbagg yi ci boppam moo na naan bul def lii ah sa waay yow itam bu de ko ne yaa ngi julli c'est bon naa fi la guddi fan ah même ñaari rakk c'est trop mais nga ngaar daa joolool quand même wa naa il kasalaata na nga sori li nga xam ne mooy ak tàyyel mu ne wadum ala alladhi alayhi tathbutu mu ne ko te na nga sax loolu la moom la xadiis yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon ahabbu al-a'maali ila wa in qall dañ gisoon ko ci saxiixayni ci jotaay bii ñu génn bu as-sayyidatu wa ardaha mu ne na li gën baax ci jëf yi mooy li nga xam ne dafa sax même bu dee dafa tuuti moo tax mu ne wa dum ala alladhi alayhi tathbutu na nga sax ci xam-xam bi nga xamante ne ni ak jëf ji nga xamante ne nii ju baax ji ngay jëf ngir yàlla bi nga xam ne yow dang ciy sax tathbutu diñ ko doon nga ci sax law jaa akal mawtu même bu la ci dee fekkoon bu dee doon ñëw sax yow du tax nga baxu waaw te tamit doo ci daw génn ci parce que doo ne ah man lii bëgguma cee gaañoo déedéet ndax xam nga ne looy bañ a gaañoo bu ci ne <coughs> waaw <coughs> fooy bañ a faatoo bu fa dem waaw képp ku bañ a faatoo ci stade bu fa teg sa tànk parce que borom bi waxu la kañ lay jël sa bakkan waaw al mawtu yati baxta dee buy ñëw day bette ci ñu bari boroom bi xamalu leen ne dañuy faat kon wa dum saxal ala alladhi alayhi tathbutu li nga jëf ja xam ne xam-xam ba nga xamante ne nii yow doon nga ci sax law jaa akal mawtu bu doon ne sax dee def laa dikkal kama qad sabatu comme ni nga xam ne noonee la ko boroom xam-xam yi saxale waaw mu ne in tahtamil fi zamanin qalili mashaqatan li dayni yaa xalili taslam wa taxwi ba'dahu tan'ama dahran tawilan fi jinaani di sama mu ne in tahtamil gis nga boo ngar dajjoo daal di yenu supporter fi zamanin qalilin fi zamanin qalilin ci jamono joo xam ne ju ndaw la mooy ut xam-xam surtout boo nekkee ndaw jàng yàggut déedéet loolu lay wax in tahtamil gis nga boo ngaar daajoo ak yow mi nga xam ne sama ngaa dem ba nekk mag comme ni ñu ko waxee woon waaye nga gis ne jàngoo woon sa diine lu bari rëcc na la ci mu ne la nag tàmbalil sahih niyya yow comme laal imaamu Suyuti doon wax te sëriñ bi wax na ko gis nañ ko fan yee ah, waaw wow <laughs> wa saxihan bisidqi wal ixlaasi kilayhima tazfar bil ixtisaasi kon mooy yaw yéene bi rafet na rafet nga duglu nga jublu ci nag <coughs> te yàlla kese tax dina metti waaye yàggut gis nga début bi mooy mooy bari ay mettit waaye boo demee ba borom bi ubbil la ci nga gis xam-xam leer yi muy dotti ci xam-xam dina la ko dottil bu boobaa doo yëg coono bi waaw kon mu ne in tamit gis nga boo yen wooye ngar daajju fii zamanin qalilin ci jamono joo xam ne ju tuuti la boo xam ne booy tàmbali mettit ya muy metti nga yenu ko supporter ko ngar joo ko mashaqqatan ci jamono ju tuuti jooj mashaqqat coono ya ngay daj ngir am xam-xam ak di ko jëfe li day ni mooy ngir ñaar yii muy xam-xam ak jëfe xam-xam te yàlla tax gis nga jamono ju ndaw jooju ngay tàmbali muy metti booy dóor a tàmbali surtout fa lay gën a mettee da ngay dem baraan mais est-ce que lii c'est pour moi est-ce que duma baax lii ndikk nii la difficile non lii dafa bari lii goo xam ne xaw ma fan la damay affaire damaa jàmbaajee man xamatuma fan laa féete sa bopp mu ne la loolu nag fexeel nga gardaaj joo coono googale gi ngay am ci ut xam-xam ak doxe xam-xam te Yàlla mu ne ko cëy boo ko defee ngir ñaar yooyu yaa xaliili yow sama xarit bi yow mi may waxal yow mi jàng sama téere bi man ahmadul xadim alayhi ridwanul baqil qadim ah taslam ah di nga mucc di nga mucc ci pexe pexey iblis ndax iblis ku xamul dara la soxla moom day fekk sax ku xam mu fexe laa réeral ci sa kaw xam léegi lan ngay xalaat ki nga xam ne xam na ne xamul kon taslam boo ko defee di nga mucc de wa taxwii ba'dahu tanauma te di nga tonow te di am di nga jote baadahu ginnaaw coono bu ndaw joo gële nga gaar daaj ju jamono ju ndaw joo jële baadahu ginnaaw jamono ju ndaw joo jële tanaawuma ay xéewal muy xéewal borom bi ubbee la nag bés bu la borom bi xasee ubbee ci wàllu xam-xam <coughs> suñu borom nag ci ngay xam ne lam waxoon fattaqullah wa yuallimukumullah ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla bu ngeen ko defee borom bi moo leen di xamal di ci seen xol yi façon xam-xam yoo xamante ne nii daanaka ñoom dañuy njëkkante ngir agsi ci sa xol moo tax mu ne di nga jote bu ko defee taslam di nga mucc wa tax wii nga daal di daal di am di nga mucc ba pare nga jote am ba'dahu ginnaaw jamono ju ndaw ji nga xam ne moom ngay daj ci xam-xam booy door a tàmbali ak di ko jëfe ndax ndax mettit gi ah. tanauma ay xéewal dëhran tawilan li des ci sa dund lépp waaw jamono ñu gudd waaw fii jinaani li sama gis nga même boo gaawoo boo gaañoo sax ci kaw noonu boo demee alaaxira mais dëhëran tawilan waaye même boo gaañoogul fii ci àddina la xéewal gi di commencer borom bi daal di koy jokkale xéewalu alaaxira dëhëran tawilan jamono ju gudd fii jinaani li sama ci ajjanaay borom asamaan borom ki nga xamante ne mooy borom bi tabaaraka wa taala mu ne wal taalaman bi anna iksaarahuma ma kasratil afaati aw tarkahuma li xawfiha aw adamil xuduuri fil qalbi jaamin azamil guruuri mu ne wal taalaman te na nga xam yow camsi bi am na ak iksaarahuma gis nga nag di baril xam-xam ak jëfe ji ak jëfe xam-xam di ko baril ma kasratil aafaati ak bari ay ay ay ay gàkk-gàkk ak ay problème yu ci am ay ay ay ay gàkk-gàkk yu ci am waaw yow sa xam-xam bu bari bi ngay dajale mooy ah yéena ba des na ndax leneen a tax yi nga xam ne moom lay tudd ci kanam ne lool bu ko kenn uti xam-xam ngir loolu wala ngay jëfe ngir ah gaa yi nekk fulaan ah diw diw de moom woo diw diw moo man gaa yi mu ne xamal ne di baril xam-xam di ki gën a baril rek ak jëfe di baril jëf joo xam ne ma kasratil afaat ñu ànd ak bari li nga xamante ne mooy ay problème ay gàkk-gàkk ah. aw tarkahuma wala nga ne ah non man nag loolu laay bañ moo tax kon nag ni may def man daal damay bàyyi ba mën a sellal ma ba moo ma door a uti xam-xam te di ko jëfee mu ne loolu noonu même ba ne dama leen di ba li xaw fi haa ngir lañ bañ aafaat yële ngir bañ problème ya muy gis tal déggtal damay bàyyi ba sellal ba mën a sellal door a mën a uti xam-xam mën a jëfee mu ne kooku tamit di ko bàyyi ne danaa ragal aafaat yële muy gàkk-gàkk yoo yële aw adamil huduri wala ñàkk di teewlu fil bi ci xol bi booy ut xam-xam xam ne lii jaamu yàlla la nga ne noo man manuma loolu quoi man yii manumaa teewlu lool man daal di def ngir yàlla managuma ko kon nag naa bàyyi quoi mu ne lii lépp ma fi wax nag kay dajale xam-xam ak jëfe ngir ñu gis tëlëg dégg tëlëg yooyu feebar yooyu problème ya ca ne ki ne naa bàyyi ndax muccaguma ci yooyu ak ki nga xamante ne nii moom dane noo man managumaa teewlu di def ngir yàlla kon naa ba mu ne lii lépp jaa dikk na min a'zamil ghurur yi bokk na ci ñi gën mag ci façon waraate yi iblis di war doomu jaa adama yi alayhi salaatu wasalaam fii lay am na yoo xam nii lay jaar ak ñoom bañ bàyyi xam-xam ndax daana é eh, pareegoo yow imagineel xam ne lii xaraam na nga koy def